am na beneen leneen luy wane ne affaire bi dëgërul mooy ne ci riwaa imaam ibnu Abbaas bi comme ni mu ne ci saxiixu moo nekk ci riwaa imaam Ahmad ibnu Hanbal naka noonu ñoom imaamu Daarimi yiñ la waxoon te mu jaar ci sax mu jaar ci imaam ibni Isxaaqa te moo nekk riwaa imaam ibni Isxaaq bi nekk ci siiratu ibnu Hishaam foofu imaam ibn ci ndax boobu waxoon waxuñ la woon netta kii eh, càllale imaam ibn Sa'd wan fa haddathani Muhammad ibn al-Walid ibn Nuwayfi'in an Kurayb mawla ibn Abdillah ibn Abbas ibn Abbas radiyallahu anil jami' annahu qaal foofu nee na finalement bi mu jeexee dane bi mu paree dafa dem wax waa dëkkam woo leen ñoom ñu daal di koy topp daal di dugg ci lislaam loolu nag lanaan la ci riwaaye te loolu mu ngi ci sax mu ngi musnadu al ahmad mu jaar ci ki nga xam ne mooy al imaam muhammad ibn ishaaq rahmatullah mu ne nee loolu moom mii dimaam ci waa banu saad la bokk muy waa banu saad wa banu saad mooy banu saad bakr ibn hawazin mooy waa hawazin la di ci waa Hawazin la bokk ah waa Banu Sa'd bu sayyidatu Halima Sa'diya comme ni la ko waxoon sànq moom ci ñoom la bokk te ñooñu seenu dugg ci lislaam xewul lu dul après waqantu Hunayn te waqantu Hunayn l'an la amoon ci Shawwal weeru kori l'an ci la xewoon hmm? ne kon kay lool kay c'est sûr que kon kay affaire bi mooy xewul woon l'an cinq hein wala déet loolu loolu la al imaam al xaafidu hein bin xajar raxmatullaahi alayhi mu ne te am na beneen mu ne fa qawlu ibnu am na leneen luy wane ne lii nii dëgërul ko ne ku ne la cinq la xewoon dëgërul mu ne waxu mawlaana ibnu Abbaas ne fa qadima alaynaa leneen luy wane ne loolu dëgërul mooy wax ji mu ne fa qadima alayna mooy dimaam daal di ñëw ci ñun comme ni ne ci riwaay imaam ahmad bi jaar ci yoonu al imaam ibni ishaqa ibni yasaar rahmatullah alayhi moo nekk siiratu ibn hisham mu ne wax ji nga xam ne bi sanadin saxiix moom la yeneen tamit moom la seydna abdullah ibn abbas ne fa qadima alayna dimaam daal di ñëw ci ñun mu ne yadullu ala taxiir wifaadatihi aydan loolu yi day tegtal ne dimaam bi muy ñëw ci yonent bi alayhi salaam c'est bien après l'an 5 pourquoi li anna ibn abbas ndax sayna wa mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma innama qadima al madina ba'da al fath ndax imam ibn abbas après fath Makka la ñëw Médine ni ah xanaa xamoo ne mawlana ibn abbas li ngay dégg muy nettali ci yonent mi alayhi salaatu salaam yépp ak lim jële ci moom mais moom 30 mois kese la dund ak yonent mi alayhi salaatu salaam ah. est-ce que loolu est-ce que loolu xam ngeen ko gisaguñ tarjamaama ah. amaana looloo tax Mawlaana Ibnu Abbaas trent mois képp la dund ak yonent mi alayhi salaatu salaam 30 mois parce zamanul fatx boo fàttale ko fatxu Makka keroog yonent mi alayhi salaatu salaam di dem ngir ubbi ji Makka ci yoon bi la dajeek Seydina al Abbaas ak njabootam Ibnu Abdil Muttalib mi nga xam ne Makka la ne woon di ba bàyyi tëxam Makka la ne woon Makka la ne woon moom ak njabootam ñu ngi ñëw ci yonent bi alayhi salaam jamono fatxu Makka mooy bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam di génn ngir ubbi ji Makka ci la dajeek ñoom ci yoon bi après ñoom ñu àndaat moom ngir dem Makka ah kon kay Mawlaana Ibn Abbaas kon bu nee fa qadima alaynaa loolu zaahir bi li muy wane mooy moom fekke na affaire bi waaw kër dimaam bi muy ñëw moom nettali bi fekke na ko que bu ko manoon na ne fa qadima ala rasulillah sallallahu alayhi mu ñëw ci mais mu ne alay naa ci ñun loolu day sous-entendre que ne fekke na ko te bu dee ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu na bi di ñëw man da nekk l'an cinq cinq mu nga woon Quraysh al Abbas ibn Abdul kii nu mu tudd bésub sulhul Hudaybiya al Abbas mu ngi woon Makka ci sixième année bi la woon Seydina al Abbaas ak njabootam ñoom al ummul ummul fadli ñoom Lubaaba bintul Haaris al Hilaaliya ak doomam yi al Fadl ñoom Qusam ñoom Abdallah ibn Abbaas radiyallahu anhuma ak Ubaydillah ñoom ñépp bi ñuy ñëw ci Yonent bi alayhi salaatu salaam di ñëw di gàddaay si mooy zamanul fathi bi Yonent bi alayhi salaatu salaam génnee du bi ji Makka lañ daje la daje ak ñoom ci yoon bi kon nag après boobu bi yonent mi alei sat salaam demee ba ubbi Makka ba Hawazin xew ba yooyu yépp xew euh, umratul Ji'rana bi mu ñibbisee di ñëw Medina ah ci la Seydina wa Mawlana Ibn Abbas dóora ñëw Medina yi muy nettali yépp naan bittu inda xaalati Maymuna ci ci jamono jooju la mooy entre huit ah l'an huit te te euh, xam nga Hunayn Shawwal la woon ah weeru kori la woon l'an huit te Hunayn après fathu Makka la moo enchaîné après xisaaru Taïf après euh, qismatu euh, ghanaim Hunayn ñu séddale seen kii après su mu dem def umraay Ji'irraana après mu ñibbi kon moom fin l'an huit ba ni yonent mi alayhi salaam bi génnee àddina moom fa la foofu la nekk Medina li ngay dégg maanaam fanaan naa ci sama bàjjen sama tànta boog Maymuna yooyu yépp ci jamono jooju la entre fin l'an huit jàppul ba yonent ma lay sax saam di génn àddina kon mu nee moom fekke na ko kon mooy affaire bi kañ la xew wa qadima alayna dimaam ñëw ci ñun loolu day tegtale yadullu ala taxiir wifaadatihi aydan loolu day tegtale yéexu dikk dimaam ibn Sa'laba ci yonent bi alayhi salaam wala déet wala déet ndax li anna ibn Abbaas ndax mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma innama qadima al-Madina ba'da al ah këne moom après fathu Makka ci la ñëw waaw kon nag lii lépp lii lépp day wane ne kon wa allahu taala alam li gën a dëgër mooy li de li imaam al-Waaqidi wax loolu dëgërul waaw mooy lii nii xewuloon foofu loolu mooy wax ji mooy xewul woon laa cinq ci sanata Rajab non mois rajab la man sanata rajab boobu ba léegi mooy ne xewu ci woon mooy ne loolu xewu ci woon voilà xewu ci woon mbir mi xew na bien après waaw bien après la xew kon nag loolu mooy li jëm ci wàllu date bi dañu koo tudd fii nag parce que moom la imaam al-Waaqidi tudd ci riwaayam bokk waaye loolu dëgërul léegi nag ginnaaw loolu nag ñu ñëw nag ci riwaaya yi waaw ah léegi nag bu mu jaaxal kenn parce que benn am na waxoon naa la boo demee ci téere yi ak way yi way siira ñoom du ñuy reprendre rek li waa siira wax ah moo tax dañ naan la bi njëkk mooy ban mooy na bi ji tegu mooy kan mooy bu dimaam bi waa banu Sa'd ibn Bakrihim yi loolu waaye loolu noonu laa la ne loolu du dara dul ne dañuy reprendre li waa siira wax te waa siira ñi wax ñi ñëw ba dugg ci dat yooyu mooy lan mooy imaam ibn ibn Sa'd ak sëriñam ñoo wax dat yu leer ne ci seeni riwaaye yoo xam ne wéruñu bële mu ne ah, ah, moom moom moom moom Bakr euh, kii moo ko nettali bi waxoon euh, Euh, Bakr ibn Abdillah al-Muzani moom moo ko nettali woon mais loolu wérul woon imaam al-Waaqidi bii it mu wax gis nga càll leemit wérul na ci sama ñaar yépp sanata xamsin ci mois rajab waaye yooyu yépp wéruñ léegi rek ñoom dañuy relater li waa siira wax rek waaye boo seetloo imaam Ishaq moom li mu wax ak li muy wane moom moom li mu wan dane mooy li mu wane ndax dane eh, bi yonent mi alayhi salaam jógee Tabuuk bi mu ubbee Makka jóge Tabuk li yooyu nee na ci la comme ni ko gisa woon ci la ko dara mooy euh, wufuudul arab yi euh, naas di jóge ci arab yi fu ne min kulli wajhin di jóge fu ne di ñëw ci moom alayhi salaatu wassalaam hein ci lañ commencé di ñëw waaw lam la fa lam maftut lam maftataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam makka wa faraga min Tabuk wa aslamat Thaqif wa baaya'at darabat ilayhi wufuudul arab min kulli wajh mu ne bi ñu ubbi Makka bi yonente mi alayhi suñu borom defal ko biir ko Makka mu pare ci ghazwatu Tabuk ak contre les romains byzantins wa aslamat Thaqif waa Thaqif ñëw tuub wa baaya'at mu daal di jaayante darabat ilayhi wufuudul arabi min kulli wajhin ci la nag arab yi ah seen délégation yi di ñëw ci moom bi bàyyeekoo fu waaw léegi nag ci siyaas boobu ci la nettalee ne quduumu Dimaam ibn Sa'laba waafidan an bani Sa'd ibn Bakr mu ne moom imaam ibn Sa'd imaam ibn Sa'd dane sax wa ba'atha banu Bakr ibn banu Sa'd ibn Bakr ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rajulan minhum yuqaalu lahu Dimaam ibn Sa'laba mu ne waa banu Bakr kat yónnee nañu ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam benn waay boo xam ne ci ñoom la bokk bu ñu naan imaam ibn Sa'laba mooy boo seetloo imaam ibn Sa'laba wax mooy ne moom ci waxam ci siyaaju waxam mooy après kon lii bu ngi xew après ghazwatu Tabuk te ghazwatu Tabuk l'an neuf la te loolu insha allah mooy li gën a dëgër mooy ne imaam ibn Sa'laba muy ñëw côté l'an neuf la l'an neuf ci la ñëw léegi nga ne ma léegi man nag am naa benn affaire boo xamante ne nii masha allah d'accord naa li nga wax yépp ma ne la non may ma may ma may ma may ma am na lu ma fàtte woon d'abord mooy ne ab d'après même li imam al-Hafiz ñuy wax yépp li njëkk a wan ne wax ji dëgërul mooy riwaaya ba baaxul mooy riwaaya ba moo wérul parce que ci imam al-Waqidi la jaar nga ne ma non loolu waxoon ma ne la non damaa bëgg rek mu leer que ne même yii yépp bu ñu ko waxuloon rien que wax jooju kese te imam al-Hafiz xam nga masoon na ko fi wax. naan fekk mu naan imaam imaam Ibn al-Jawzi de li ko yóbbu ci waxam jooju fekk imaam Ibn al-Jawzi am na mu ne lii mooy li ko moom li ko ci yóbbu mooy li imaam al-Waaqidi wax fa la ko teg te al-Waaqidi laa yu'taddu bihi idaa idaa idaa afrada ah wa kayfa idaa xaalafa imaam al-Haafiz Ibn Hajar ne woon mais imaam ne kii de. li tax mu wax lii jëlewu ko fenn lu dul ne ci imaam al-Waaqidi la ko jële te imaam al-Waaqidi moom bu wéetee moom kese ci mu wax loolu kenn du ci sukkandikoo mais dama lay laaj nag koo xam ne moom bu dee wax bi moom kese wax wax kenn waxul lu contraire sax kenn du sukkandikoo li mu wax lan ngay bàyyi lan ngay lan ngay xalaat ci bu dee ne nag dafa wuteek ñu ko gën a dëgër cette fois-ci ne lii la lii wala woon ñeneen ñi ko du lii ñu ko gën a dëgër ah kon moom ci boppam mooy te loolu xam nañ ko quoi matruuk mooy loolu koo xam ne moom kese bu waxoon rek waxam jooju duñ ko duñ ko jàpp léegi lan ngay gisee yi nga xam ne yu sañaa la ci biir nettali buy wane ne affaire bi dafa xew bien après kon loolu mooy li gën dëgër que ne affaire bi amul woon l'an cinq ay côté l'an la woon nga ne ma ah bien léegi baax nga préciser nga mën na wax waaw kay euh, bon moi je reviens sur un point parce que yaa ngi bëgg a dugg ci nettali bi mais attends attends attends pardon may ma tuuti rek bala ngaa dugg ci nettali bi man am na benn point boo xam ne dese naa leer sama bopp waaw te foog naa képp ku dégg wax ji bu seetloo bu baax bàyyi xel bu baax moom itam loolu war na koo poser wu comme question te c'est une question je pense légitime man la bien sûr poser lu la neex rek yow xoolal lu la neex nga wax. mu ne waa euh, jazaakallaahu xayran léegi euh, sànq imam alxaafiz li mu doon wax te yow bon d'accord nga ci li mu wax quoi ma ne la waaw d'accord naa ci benn daal laa xaw a euh, réticent te mooy bi ma la ne boobu may nañ leen ko waaw kene yónneeg ah mooy bi mu ne qissatu qudumihi mooy ci saalisuha fi qissati fi lqissati anna qudu qawmahu awfadu awfaduhu wa ci biir nettali bi moom ci dimaam dina ne ay ñoñam ñoo ko yónni te ci wufuudi ñu ngi xew après fathu makka may naa la ko ne la loolu euh, même bu que am wafdu yu am l'an cinq gis nañ sax lu gën yàgg l'an l'an un gis nañ ci Seydina Talq ibn Ali ñëw na nee na man wafatu nee na euh, dañoo ñëw bokk man ak sama ñoom waafidan ila rasulillah ñu ñëw nekk délégation ci yonent sa alayhi salaam te fekk muy tabax jàkka ji ca la kaw benn kaw kaw ñu julli ba pare benn kaw kaw ñëw naan ko naan ko bu mais euh, ku laal awraam nag ci biir julli kooku mun a ko est-ce que nekkul illa mudghatun wala mudghatun minka nekkul lu dul benn cër la rek ci yow mooy yàqul sa njàpp kon ñun d'accord nañ ci loolu moo ñu may la loolu très bien léegi man li ma doon wax point bi ma bëggoon ñëw mooy wax ji ngeen ne dimaam ibn Sa'laba ci waa Banu bakk la bokk ah mooy quatrième bi quoi ah bi ne Mawlana Ibn Abbas dane ci riwaayam bi xadiisam bi que nit ñi dañ ko ba mu demee wax ko waa ñoom dañ koo topp dugg ci lislaam te waa banu Saad di waa banu Saad Hawazin ñoom dugguñ ci lislaam lu dul ginnaaw ah waqatu Hunayn te loolu mu nga xawoon ci l'an huit ci Shawwal waaw loolu la nga ne ma man nag am na benn kii bu ma jaaxal foofu man am na benn lënt-lënt nga ne la mooy mu ne la bu dee ne waa Hawazin tuuboon nañu l'an ci shawwal après ghazwatu Hunayn ah, na waaw lu tax ñu yónni ab nit ngir mu ñëw foofu di leerlu bu dee bu dee tuub nañu wala ñu yónni koo xam ne mu dem laaj ne ka fa ñëw wax ak ñoom te yonent ma lay saab saab yónni leen est-ce wax noonu la ba bu nee waaw ñu door a dëggal bu dee ne tuuboon nañ dañ naan la Euh, très bien yow dinaa la gën a leeralal sa pensée incha allah bu ma juumee nga wax ma ne dangaa juum mooy ne yow comprendre naa li ngay wax ak fi ngay waxe parce que yow li ngay wax mooy li la jaaxal mooy keroog yeneen ci alayhi salaam après Hunayn bi très bien très bien très bien très bien c'est bien ça c'est bien parce que tu nous pousses à bien leeral affaire yi alhamdulilah <laughs> <laughs> mooy keroog bi mu bi mu bi mu paree Xunayn dem Taayif ñëwaat ngir ñëwaat ngir ngir euh, ñëwaat foofu ngir lan euh, séddale ci Ji'irraana euh, màng mi am benn mbooloo bu jógee ci waa Hawazin daal di ñëw yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen wax man de li ma ci am ak waa ba waa banu Hashim dinaa leen ko delloo mooy ñu ñëw tinu ko ngir wax ko bon ngir mu tinu jéggal leen daal bu leen mënee delloo seen alal yeeg yi mu jël ci ñoom yi nara li yi nga xam ne moom lañ jël ci ñoom ci xare bi. mu ne man de li ma ci am ak waa banu Haashim mooy ñoom Seydina al Abbaas ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Abu Sufyaan ibn al Haarisi radiyallahu anhu ak ñooñu al Fadlu ñooñu ñépp man moom euh, alayhi salaatu salaam de ma man pare naa ngir delloo leen ko mais nag ñeneen ñi foog ngeen laaj leen bon ci gàttal loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko loolu daal ci gàttal mooy léegi ci gàttal daal yow moo yeneen ma saa saam da leen ne woon waaw mu jéggaloon leen après wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum ngir buñ ko mënee delloo ñu leen mënee delloo seen mbir yi ba ñoom moo yaay na xis ne ñun moom dara lañ delloowul moom ah, moo al aqran na ak al abbas ibnu mirdas alayhim ridwanullah ñoo ne ñun moom dara lañ delloo bam na leen mais ana seen sang bi di Maalik ibn euh, Maalik ibn euh, Awf mi jiite woon armée bu Hawazin bi moom anamu mu ne moom Maalik ibn Awf mu nga Taif ca seen forteresse ba la nekk mu nga ca seen forteresse ba fa la nekk moog waa Taayif yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko euh, ne leen ah bu ngeen ko waxee nee leen ko bu ñëwee na jóge foofu ñëw dinaa ko libérer ay prisonniers delloo ko alalam may ko saa gilim bokk hein dinaa ko libérer ay kiiwam may ko saa giléem delloo naa naa ko delloo njabootam ji ñu jàpp ci la ñëw daal di tuub après suñu bo moom yonent bi alei satu salaam def mu jiite ñi nga xamante ne nii def mu jiite ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy waa waa waa Hawazin ba moo tax moo doon sonal waa waa Taif doon sonal ñi nga xamante ne nii ñooy waa Taif ba mënuñu woon a bouger fenn mënuñu woon a jóge fenn ñu ne la waaw kay yow loolu xam naa looloo tax nga yow nga ne mais waa Hawazin kon tuuboon nañu kon naka la ñuy yónnee nit naan kii dañ naan la très bien wax nga dëgg ça c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque loolu tontu bi. simple na mooy ne euh, waa Hawazin dëgg la li ëpp ci ñoom jamono jooju lañu tuub mais kan moo la ne ñoom ñépp a tuub kan moo la ne ñoom ñépp premièrement boo xoola jàppal benn affaire bi mooy que ne ñoom waa Hawazin premièrement euh, am am mbooloo moo ñëwoon pas ñoom ñépp. am mbooloo ci seen kilifa yi ñoo ñëwoon bi ñu yëgee na yonent bi aleyhi salaatu dajale na seen alal yi jëlee ci ñoom Xunayn fii ci Ji'irraana ñu ñëw ngir tinu ko ngir mu delloo leen seen alal libere leen seeni doom ak seeni seeni soxna biñ ñëwee ñooñu am mbooloo la boo xam ne bariwuñu ñu laaj mu laaj leen ana seen sang ñu ne ko mu nga fële ca Taayif ca foo la nekk di protéger woog yooyu ñu ne la waaw après mu ñëw mu tuub mu def ko mu jiite leen dañ naan la mais loolu lan moo fay wane ne waa Hawazin ñoom ñépp a tuub kamaa anna Qurayshan comme ni nga xamante ne ni Quraysh Quraysh ci seen bopp ñoom fathu Makka bi amee est-ce que ñoom ñépp a tuub ñoom ñépp kallaa ñoom ñépp tuubuñu dañ naan Quraysh léegi mu ngi ci tugalu l'islam te dëkkub l'islam la saarat Qurayshun saarat Makkatu daaral islam daar daara islam Makka dafa mujj nekk li nga xamante ne nii mooy kërug islam loolu la mujj nekk mais mais la preuve bi gën a leer que waa Makka ñoom ñëpp duggu yoon ci l'islam mooy Seydina Safwan ibn Umayya ñoom naa Ikrima ñoom ñëpp dañoo dawoon ñenn ñi même paaya taxawoon ca Kaaba ga ndax amatul fuñ mën a rëcc ba yonent bi alayhi salaam ne leen ma zanantum inni fa'ilun bikum lan ngeen yaakaar ma def ci yëpp ñu naan ko axun karim ibn axin karim yow de doo mbokk ma mu tedd di doomi mbokk mu tedd doo def xam naa lu dul yiw mu ne leen idhabu fa antum tulaqoo dem leen yéen lañ libéré mais loolu est-ce que gaa yooyu ñoom ñëpp ay jullit lañu woon nga fenn mu ne leen nekk leen jullit ba pare ma doon leen libeere wala lool mooy gisoo fa ñoom ñu ne ay jullit lañu moo tax biir Makka am na fa ñoo xamante ne nii nekkuñu woon jullit malgré que ne lislaam moo ko mujj moom te ñooñu boo fàttale ko xajjatu Abu Bakr wala xajju Seydina Abu Bakr bi ko yonent bi alayhi salaatu salaam yónni woon ci l'an neuf te ñu mujj woon ko gis jamono yi aj googu noonu xam nga alquran bi muy wax bara'atun min allahi wa rasulihi ila alladhina min al ñooñu di deñ ak dengu dukkee ci borom bi subhaanahu wa taala ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñi ngeen xam ne ñoom ngeen amaloon accord te ñu bokkoon ci mushrikuuna yi mais ñooñu waxoon nañ la ñu ci ëpp ci tribus arabes yi la woon mais amoon na ci ay mekwa yoo xam ne ci loolu lañu bokkoon mooy ne gëmuñu woon waaye ñu ngi woon Makka bu aj jotee ñuy aj comme ni ñu ko doon defe ci jaahiliya loolu yépp dafa amoon mooy waa Makka ñoom ñépp dugguñu woon ci l'islam li ci ëpp nag ay julli la ñoon dañ naan la yow bu dee Makka mel noonu mais Hawazin waxi noppi ay ta ñépp xam nañ ne gaa yi jàpp seen diine noonu kene seen kilifa rek wax na noonu taxu leen cee bàyyi Abu Sufyan ibn Harb woo fàttale ko ci fatxu Makka bi mu ñëwee ne gaa yi waa Quraysh jarul ñuy euh, sonal suñ bopp di jéem a défendre ndax lool man da nekk parce que Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgmal nag armée boo xam ne yéen attanu ngeen ko manu ngeen a défendre lan la ko soxnaam waxoon ah dafa wax jóg leen ngeen fatwa ji ah gaa yu bari mer na d'accorduñ ci la Abu Sufyan wax am ñoo xam ne dañoo forme armée ba moo tax fatxu Makka xare am ca xandama ah yawmal xandama foofule il farra Safwaanu wa farra Ikrima Seyna Safwaan daw Ikrima daw te dañ doon xare contre ne jullit ñi dañuy résister te pourtant seen kilifa waxoon na ñu ne ñoom ñoo bañ duñu bàyyi seen diine noonu dañ laan la waa Banu Sa'd ibn Bakr c'est pareil du ñoom ñépp ñoom ñépp tuuboon am na ñoo xam ne tuubuñu woon. yo te boo seetloo yonent bi aleyhi salaatu salaam ñooñu yónniwu leen ñu leen xare dafa yónni ay nit ngir ñu dem pour convaincre leen en plus mooy fa nga xam ne foofu la nàmpe woon mooy fa nga xam ne parti ci ndawam fa la ko passé te tamit duma nañ xare nañu ko waa Hawazin mooy ñoom ba gañe leen mais waa Banu Sa'd na Bakr te bokk ci waa Hawazin ñoom dañoo desoon ñu bari ci ñoom ñoo xam ne tuubu ñu woon yonent bi aleyhi salaatu salaam yónnee fa ay ndaw bi muy yónnee ndaw ci ci dëkk yi ngir ñu convaincre leen ñooñu nag biñ leen convaincre yi am ñu fa ku fa ñëw di leen wax ne yonent bi aleyhi salaatu salaam lii wëg lii la ne moo nekk farata ci yéen bu ngeen ko defee ensamat minni dimaakum amwaalakum wa wa wa wa dimaakum wa amwaalakum bu ngeen ko defee de mooy seen deret yeeg seen alal yi ñoŋ na ci man mooy préserver wu na ñooñu nag bañ fa ñëwee ci la dimaam après lañ ko yónni na ko yow demal ba ca moom nga laaj jot dina poser question ci li waayam ji wax ki mu fi yónni est-ce que noonu la demee ak yooyu kon loolu mooy tontu bi mooy ne dëgg dëgg la <laughs> waa Hawazin mais Hawazin c'est pas un petit mais mook Taïf fayam Hawazin gisoon nañ ba ñuy gis Taïf dañu nekk ay nit ñoo xam ne ñu bari ay clan yu bari comme Quraysh ni mu demee waa banu Maxzum waa banu Hashim waa banu Umayya waa mooy dañoo bari c'était pareil ñu mel noonu la woon mais tekkiwul woon ne ñoom dañoo nekkoon benn benn kii noonu non ñu bari lañ waa banu Sa'd ibn Bakr ci waa Hawazin ndax waa Hawazin du waa banu Sa'd kese mooy comme Quraysh xam nga banu ñii banu Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin am na ñeneen mu ngi mel ni nga naan ma waa banu waa Quraysh mais Quraysh waa banu Hashim ni ñu bokke ci Quraysh la waa banu Abd Dar bokke ci waa Quraysh waa banu Makhzum lañ bokke Quraysh waa banu Umayya bokk ci Quraysh waa banu ñeneen bokk ci Quraysh loolu lépp muy Quraysh léegi buñ la waa banu Makhzum ñoom dañoo yónnee ndaw ci yonent bi saa saam di leerlu ginnaaw bi Quraysh tuubee loolu day ware ne kon ñoom am na ca ñoom wala lépp ci ñoom ñoom tuubuñu woon malgré ne Quraysh tuub nañu loolu lañ naan la waa Banu Bakr ibn Sa'd ibn Hawazin ñoom looloo leen ci ñoom ku am xel di Seydina Dimaam ngir mu ñëw leerlu ne leer naam leerul bon c'est bien voilà baax na alhamdulilah ah je voulais que loolu leer rek parce que man lool lool jaaxaloon na ma quoi loolu jaaxaloon na ma le fait ñu ne waa Hawazin tuub nañ ba pare naka la ñuy yónni dañ nan la c'est loolu rek Quraysh tuub nañ tekkul ne waa Quraysh ko tuub waa ahlul Madina yonent ma lay saar saar moom fay dem lan lañ la doon wax waa Madina ñoo gëm na daldi prêt ngir accueillir ko mais gis nañu bañ demee waa Medina est-ce que waa Medina ñëpp nekkoon ay jullit jamais li ëppoon ci ñoom sax nekkuñu ko woon. après Badar la ñu bari ñenn ñu convaincre seenu convaincre nekk lu dëggu am ñeneen ñoo xam ne par leur pour défendre leurs intérêts personnels lañ dugg ci diina ji mooy munaafiquna yi te ay yéefar la ñu woon. kon bu ñu la ne waa Medina tuub nañ ba ñoo accueillir Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tekkiwul ne waa Medina ñoom ki ñëpp tuub. mooy am na ci ñoom ñoo xam ne tuub nañu am na ci ñoom ñoo xam ne tuubuñu waa banu bu ibn Bakr nag ñu bari ci ñoom tuubuñu woon am na ci ñoom ñoo xam ne tuubuñu woon te gisoon nañu Shayma mi nga xam ne moom Yonent mi alayhi salaatu salaam ñoo bokkoon foofa li ne woon ca diyaaru Sa'd këne moom ci ñoom moom ñëwoon na te bokkoon nañ ci am nañu ne waaye yu ne bokkoon nañ ci prisonniers yi même bu dee fii maqaal mais mooy am na ci waa banu Sa'd ñoo xam ne tuuboon nañu mais ñu bari ci ñoom it tuubuñu woon ñooñu nag la yonent ma lay sar sab yonent yi ñim doon yónni ngir ñu convaincre ni ñu woo leen ci diine ci la ñu yónnee kenn nag ñu dem ci waa banu Bakr na waa banu Sa'd na Bakr ba ñoom ñu yónni ci ginnaawam dimaanum na sa la léegi nag euh, kon walillahi alhamdu wal minna kon bu yii lépp leeree léegi kat mu des kon ñëw ci ci nettal yi léegi buñ jëlee dañuy commencer nii parce que riwaaye imaam al Buxaari rahmatullah après riwaaye imaamu muslimu ibn al Hajjaj après riwaaye imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi après ñu laalaa lenn ci riwaay imaam ibn yu imaam Abu Hurayra yi radiyallahu anhu ak yeneen yi nekk ci yeneen téere yi insha allahu taala léegi mu ñëwee kon ci riwaaya al imaam amirul imaam al Buxaari rahmatullahi mu ne du waxoon nañ càllale bi sànk mu ne woon xaddatana abdullah ibnu yuusuf mu ne abdullah ibnu yuusuf moo ñu nettali qaala mu ne xaddatana allays imaam allays moo ko nettali moo leen nettali ah mu ne an said mu ne huwa almaqburi mooy said almaqburi ah an sharik ibn abdillah ibn abi namir mu jële ci sharik ibn abdillah ibn abi namir annahu sami'a Anas ibn Maalik kene moom dégg na dégg na Seydina wa mawlaana Anas ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu léegi mu ne xoolal nettali baabu mu ne kon baynaa nahnu juluusun ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fil masjidi daxala rajulun ala jamalin fa anaaxa dinañ gis nag riwaa imaam muslim bi côté bii mooy bi mu ne ñun dañu dañu tere woon ñu laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam waaye ba ni nga xam ne dañ doon bëgg lool kenn jóge ni la ci kaw gi ku am xel ñëw laaj waaw mais nañ nekk ci riwaayu imaam al Buxaari bi ba pare insha allah kon Seydina Anas mu ne dañu mas a nekk ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam toog toog ak moom ci jàkkaam ji mu ne daxala rajulun bañ newee noonu rek bay naa ana mooy bañ newee noonu rek ndax nu bopp bañ fa newee ci noonu rek mooy soudainement rek daxala rajulun ala jamalin benn góor dugg nekk ci kaw gëléem riwaaye bii day wane ne waa ji ci biir jàkk ji dafa dugg ak gëléem mais dinañ gis yeneen riwaaye surtout bu Mawlaana Ibn Abbaas bi que ne duggul ak gëléem gi ci biir waaye daf ko takk ci dafa wàcc takk ko ca buntu jàkka ja daal di dugg si voilà summa aqalahu mu daal di ko yeew summa qaala bi mu agsee mu ne ayyukum muhammad mu ne an ana kan ci yéen mbooloo mi mooy seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañ la kaw ga la jóge kaw kaw yi il s'en mooy yooyu affaire du rek dañ koo tay sax xam ne woo bon kilifa nii mais mooy ñoom pour ñoom noonu la waaw waaw ayyukum ana ci yéen Muhammad mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi lii dañ ciy gise ne yonent bi alayhi salaatu kon moom bu ma soon a nekk saxaaba kenn du xàmmee mooy kanam ah. te lool gisoon nañ ko ca gàddaay ga ba muy dugg si ci ànd ak Seydina Siddiq waa Ansaar yi xam ñi ko ci xàmmeewuloon mooy te mooy ñu ëppoon xamuñu woon Seydina Siddiq yonent bi alayhi salaam ak Seydina Siddiq kan moo ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam xàmmeewuñu ko woon bi ñu jekkee gis Seydina Siddiq comme que naaj wi dafa tàng muy muy mu yëkkati benn ab genre yéeréem di ko di ko muur yonent bi alayhi salaam ngir naaj bi rayon solaire bañ ko dal kii tàngoor wi ci lañu xame ne ah kii kilifa gi nag mooy ka nga xam ne moom lañuy ñuy keral di ko utal pour naaj bi bañ koo laal ci lañ xam ne ne ah kon kii mooy yeneen saa salaam sinon ñoom ñaar xàmmee moo ciy kanam allah allahu akbar allahu akbar te kii bi mu ñëwee dimaam bi mu duggsee xàmmeewul mooy kan parce que dafa moom bu ma soon a nekk ak ñoom day mel ni kenn ci ñoom allah wa huwa sayyiduna wa huwa sayyiduhum wa sayyiduna te mooy suñu sang waaye bu ma soon a nekk ak ñoom doonoo woon xam moo ciy kan waaw parce que mu ne wan nabiyyu muttaki'un bayna dhahranihim ah yonent mi alayhi salaatu salaam dafa sóonu woon mooy dafa wéeru woon parmi ñooma ah, nekk ci biir comme ni ñépp nekke noonu mu wéeru nekk saxaaba yi radiyallahu noonu léegi nag waaw ah mooy doon loolu rëy rëy de gaa yi defal leen ma trône comme buur yi waaw hmm? defal leen ma trône mooy bu doon toog ñépp koy gis ah, mu toog comme ñépp defal leen ma trône wala ab chef boo xamante ne nii ñéppay xam ne mana déedéet surtout buñ toogee nga xam ne dañu toog noonu julli ba pare toog nekk ci jàkka ji noonu amul dara lu waral yéeg minbar non da doon toog rek comme ñoom waaw léegi nag mu ngi wéeru woon ci nekk ku wéeru ah nekk ak ñoom fa qul naa waa ji laaj nab laajam ayyukum muhammad sallallahu alayhi wasallam kan ci yéen mooy sayyidina muhammad la laaj nee na fa qul naa ñu ne ko hada rajulul abyadul muttaki ñu ne ko mooy góor gii nga gis ah al abyadu mooy ki weex mais yonent mooy al abyadu bii dalaa wax li gën a feeñ mais waxu la ne yonent ma lay saar dafa weexoon tàll ma lay saar saam weexul woon tàll ak weexam dafa newoon lu ñu cuub xonq waaw musharrabun bi humra mooy ak weexam dafa newoon lu ñu cuub ak xonq waaw am na ci benn riwaaya dane huwa al abyadul musharrabu bi humra waaw dane foofu dane lan al aghmar hadha al rajul al amghar am al amghar al amghar afwan al amghar te al amghar Hamza ibn al Haris nee na al abyad ibn al-Haaris al abyad al musharrab bi humra mooy weex boo xam ne dañ koo cuubaale ak xonq waaw waaw moo tax ndax yonent ma lay saar saar newul woon ku weex tàll newul woon it koo xam ne dafa xonq cur waaw waaw mooy dafa newoon ci diggante bi voilà mooy dañ ko ak weexam daf ko dañ ko cuuboon ak xonq mu ne ko mooy koo kee te wéeru fa qaala lahu rajulu waa ji ne mooy waa ji c'est ba fii nii décliné gul identité am waaye dina ko décliné ci fin bi mooy ñoom dañoo ñëw rek gis waa ji jekk rek agsi wàcc jëlee moom yeew ko ne ayyukum muhammad xoolal ma seen bi kan ci yéen mooy muhammad sallallahu alayhi wa ñu ne ko moo ngee joxoñ ko ko quoi fa qaala ar rajulu waa ji ne di gën a leerlu ibnu abdil muttalibi ne leen ibnu abd muhammad ibnu abdil muttalibi laay wax est-ce que moom moom laay laaj parce que damay parce que je veux am certitude mu leer que ne man ki may seet la parce que damay bañ ñu ne ma kee la alors que beneen muhammad la quoi ibnu abdil muttalibi laa soxla ah <laughs> mu ne moom la doomu Abdul Muttalib jéene ne mu ne ko waaw gaa yi fa qaala lahu nabi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko qad ajabtuka <laughs> ne ko wuyu naa la de waaw dégg naa li nga wax man ngay laaj nee nañ la maa ngi maa ngi man a de waaw ibnu Abdul Muttalib ree ngi waaw ndax loolu hein mooy lan euh, dañ ci <coughs> mooy liñ yàgg a wax rek ne maam dañ koy dàkkantale doom naan diw doomi diw alors que tudduñu baay ji parce que euh, Seydina Abdul Muttalib moom moo gënoon moo gënoon siiw Abdul bi moo gënoon siiw Abdallah mi jur yonent bi aleyhi salaatu salaam te ak nekku sangam nekkoon sayyidu Quraysh dafa leeroon tabewoon dul karami boroomu teraange ji waaw moom moo tax moom lañ gënoon xam que ne Abdallah mi jur yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaw léegi yeneen mi aleyi saatu salaam ne ko kon ah ne ko dégg naa la mana xat ajabtu ko te tontu naa la mooy man la fa qaala rajulu waa ji ne ko nag lin nabi wax yonent bi aleyi saatu salaam ne ko ne ko inni sa'iluka fa mushaddidun alayka fil mas'ala fala tajid alayya fi nafsik waa ji ne ko nag a ah, xaaral ma njëkkee mbëmbëstale benn mbir bi mu xamee ne ah ki may laaja ngi kon moom la nee na ma man a ibnu abdul muttalib laay laaj mu ngi nii mu ne ko man nag dama lay laaj dama lay laaj inni saailu ko aji laaj laa ku la bëgg laaj laa fa mushaddidun alayka fil mas'ala mais nag sama laaj gi nag dama ciy tardé waaw mooy laaj yu tar laay laaj waaw du laaj yoo xam ne comme mooy daal man nañ ko wax ci lu gàtt mooy du laaju wolof quoi <laughs> laaju moom wiiri fu ne te doo la ba léegi waxagoo li tax yow ngay ngay ngay wax quoi waaw ay waaye xam nga rek moom mooy xam nga rek ni mu demee quoi temps yi affaire yi quoi xawula kii quoi ma bëggoon a xam quoi nan nga ci lan la ci lislaam wax quoi loolu mooy laaju wolof dëgg-dëgg fii mu ne waa waxul dara ay quoi la la sa bopp bi tàng mu toog naan la ay walu ci sharia wax quoi dama naan ko lan lan mooy tontu bi yow it bëggoon quoi nga leeral ma quoi li nga wax quoi parce que leerul ci man quoi loolu mooy tontu bi rek nga leen di wax mu jeex tàkk <laughs> léegi kii daal nee na ko man dama lay laaj laaj yu tar waaw tar damay tar ci sama laaj kon nag fala tajid alayya fi nafsik bul yëg ci sa bopp ci man dara mooy bu ma mere ci laaj yi ma lay laaj laaju tar yi ma mën a la laaj fa qaala yeneen ma lay saar saam ne ko salma badaalak ne ko laajal laajal lu la neex xoolal lu la neex rek nga laaj <laughs> la waaja waxoon xam nga <laughs> day bañ parce que xam na ne kilifa te moom tribu arabe yi la jóge mooy dans un dans une société arabe la bokk te xam nañu nit ñi fi ñuy teg seen kilifa mooy dañ koy fonk lool waaw te kilifa yi nga xam ne les chef tribo yi bés boo leen fi bés boo leen fi waxee wax joo xam ne gi eh, ñañu jiite dañoo jàpp ne tegginiwul gars yi mën nañ la cor jaasi ah. si waaw léegi nag moom mu mooy bon ñun ñii xam nañu ko te lool foog naa ci société yëpp la mooy dafa am lu ñuy wax kilifa du nu ne ngay laajeeg lu la neex ngay laajeeg ak num la neexee waaw man du ma ñëw devant le président Sall naan ko eh, booy eh, booy booy Sall wala xam nga loolu kenn du ko wax wala sax même bu ma waxul booy Sall ma ne ma ne ko président Sall. di laaj laaj yoo xam ne vraiment laaju ñàkk teggin loolu kenn du ko def loolu kenn du ko def mooy même bu dee li may laaj moo tax yu mel noonu wala ci yenn sëriñ nit ki des fois mas naa dégg ab journaliste bu ko doon wax na nag bu ko doon interviewé foog woon xaw ma 2001 <laughs> mu ko naan ko sëriñ bi fekk ko laaj mu ne ko nag damaa bëgg nag nga <laughs> nga assuré ma que man naa laa laaj lu ma neex te après du ma am benn problème <laughs> waaw parce que bon ah taalibe yi lay bañ eh, bés boo fi waxee sëriñ bi loo xam ne ñoom dañu jàpp ne yaa mais xam nga loolu taalibe yi ñoom ay distinction ñenn ñi duñ ko ci def ah. diw moo waxoon sëriñ bi lii yow di laaj sëriñ bi ñuy nii lu ñàkkug taalibe te man nañ laa bantal léegi nag moom muy jël précaution ne sëriñ bi bon est-ce que mën naa laa laaj. bon mooy début émission bi quoi mën naa laaj samay laaj sans pour autant ba tiit dara mu ne ko laajal laajal lu la neex rek laajal lu la neex benn problème du ci am <laughs> waaw loolu façon technique la pour ah bon assurer say garde quoi assurer na dinaa laaj après bon mooy du am conséquence mooy taalibe duñ ma duñ ma ko jàppe duñu ma ko jàppe après même lu laaj bi tar-tar wala lu jàpp ne ñoom selon ñoom que ne c'est déplacé yonent bi aleyhi salaatu mooy ci gàttal mooy esprit bi loolu la léegi rek yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko salma badalak ne ko laajal lu la neex fa qaala Seydina Dimaam ne Seydina Dimaam ne eh, léegi ba léegi nii ñoom xamuñoon mooy kan ah? waaw kay ba léegi nii xamuñoon mooy kan mu ne as'aluka bi rabbika as'aluka bi rabbika wa man qablik allahu arsalaka ila nnaasi kullihim mu ne ko sama première laaj gi as'aluka dama lay laaj bi rabbika di la laaj ci sa borom mooy tontuma te sa borom képp tax waaw lo tontuma te sa borom képp tax waaw dama lay laaj di sàkku nga tontu ma tasa boroom kese tax képp tax waaw wa rabbi man qabl maa ngi lay laaj ci boroom yi tamit ñi la jiitu woon waaw moo xam ci yonent ci nit ñépp mooy ci yàlla moom ci moom laay jaar di la laaj allahu arsalaka ila nnaasi kullihim est-ce que buur yàlla moo la ñoom ñépp première question ma xool fa qaala yenent mi alei saatu ne allahuma mooy maa ngi tenir témoin sama borom comme que ci moom nga ma ñaan li moom nga ma laaj ma lay tontu man itam hein maa ngi tenir di seedeloo sama borom tey dëggal que moom moo ma yónni naam kay moom moo ma yónni waaw hmm xaala ne mu teg ci leneen yonent ma la saa saa am tontoolool moo tax am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne imaam al Buxaari tudd na leen junj na leen ne rawaahu Muusa mooy at-Tabuudaki hein wa Ali mooy Ali ibn al-Madini ibn non non non non non Ali ibn euh, Abdullah non Ali ibn Abdul Hamid an Sulaymaan an Saabit an Anas an nabi bi hada bi mu ëndee ba pare ci riwaaye boobu bu at-Tabuuta kii bi Muusa ibn Ismaayil at-Tabuuta kii mu ne lan foofu dane eh, waa ji ko dana yonent mi alayhi salaatu salaam ndax ko dama lay laaj ndax buur yàlla moo la yónni ak yooyu mu ne ko faman xalaqa as-samaa qaala allah yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko kan moo bind asamaan si qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko allah buur yàlla moo bind asamaan qaala mu ne ko faman xalaqa al arda wal jibaal kan moo bind suuf si montagne yi yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko allah mu ne ko faman ja'ala al manafi'a kan moo def xéewal yi yi ñuy jariñoo ci kaw suuf def ko ci montagne yeeg ci suuf si asamaan ak yooyu kan moo ko fi def mu ne ko allah yeneen ma lay saar ne ko allah mu teg ci ne fa billadi xalaqa as-samawati wal wa bil alladi xalaqa as-samaa'a wa xalaqa al-arda wa nasaba al-jib wa nasaba al-jibaala wa ja'ala fiihaa al-manaafi'a allahu arsalak mooy fële dafa commencé laaj ko kan moo bind asamaan mu ne ko buur yàlla kan moo bind suuf mu ne ko buur yàlla kan moo def montagne mu ne ko buur yàlla mu ne kan moo def xéewal yi mu ne ko buur yàlla mu ne ko waaw kay baax fa billadi maa ngi wat nag ci ki nga xam ne xalaqa moo bind a samaa asamaan wa xalaqa arda mu tax mu mu mu bind suuf wa nasabal jibaala mu daal di samp montagnes yi hein def leen ci kaw suuf wa ja'ala fiha manaafi' mu jël ci kaw suuf def ay njariñ yu nit ñi jariñoo hein ak ci montagnes yépp allahu arsalak est ci ci tu ci bind asamaan laa lay wax ak suufa ak tabax teg fi montagne yi def fi ay njariñ est-ce dama lay laaj est-ce que buur yàlla moo la yónni yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko naam ankay ah, ankay ah, mu ñëwaatee ci riwaaya bi ñu nekkoon waaw bi mu ko laajee loolu as'aluka bi rabbika man qablika allahu arsalaka ila nnaasi kullihim est-ce que buur yàlla moo la ci nit ñi mboolem ñoom ñépp ah wax waaw parce que wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi bashiran wa nadhira suñu boroom nee na lu dul ci mboolem mbindeef nit ñépp nga nekk ku leen di bëggal nekk ku leen xub mu ne ko allah mu ne ko buur yàlla moo waaw allahumma naam buur yàlla mi ngi may woo di ma laaj di ma dagaan ci moom ci moom moom laay prendre témoin di jaar ci moom que ne la lii nga wax mooy dëgg lii nga ma laaj ki réponse bi mooy ah kay buur yàlla moo ma yónni qaala mu ne ko anshuduka billah allahu amaraka an tusalli an nusalliya as-salawaati al-xamsa fi al-yawmi wal mu ne ko sama deuxième laaj mooy samp na ne mbiru tawxiid a ngoog ginnaaw buur yàlla mi bind li fi ne yëpp def njariñ yi dama lay laaj est-ce que parce que laaj bi yëpp loolu la mooy yonent il faut ñu xam ne yàllaa ko yónni bu ñu xamee ne yàllaa ko yónni mooy foofu c'est réglé léegi mu des ñu laaj ko yi nga ne ñu def ko mooy xam nga bu leeree que yàllaa ko yónni te mu nekk koo xam ne moom xame nañ ko dëggoo ko wóor mooy loolu doy na mais waa ji wax na lu leer damay laaj laaj yu tar tamit mooy dafa bëgg dugg ci détail mbir leer mu ne ko kon ginnaaw lool anshuduka billahi allahu amaraka an nusalli alsalawaati alxams alsalawaati alxamsa fi lyowmi wallayla maa ngi lay dagaan ci buur yàlla di la laaj te buur yàlla kese tax di la laaj di ko jaare ci yàlla yow est-ce que buur yàlla moo ñu digal ñu julli juróomi julli ci guddi gi ak bëccëg gi mooy juróomi julli yi ñu xam rek tisbaar tàkkusaan timis gee fajar est-ce que buur yàlla moom moo ñu farataal ñu julli julli yooyu ah moo ñu digal ñu julli julli moo la digal ngir nga digal ñu mooy yow nga koy def mais ñu nit ñu koy def loolu buur yàlla la ko digal moom moo la wax lool xaala yonent mi aleyi salaatu salaam ne ko allahumma naam maa ngi prendre témoin buur yàlla que ne dëgg la naam ah kay moom moo ma digal moo leen digal lool digal ma ko moo ma ko digal digal leen xaala mu continue mu ne ko anshuduka billah allahu amaraka an nasuuma hadha shahra allahumma naam mu ko ba ma beneen laaj maa ngi lay dagaan di la ñaan di jaar ci buur yàlla est-ce que buur yàlla amaraka moo la digal an na suuma ñu woor hada shahra min sana moo la digal ñu woor weer woowu weer wi ci ak mu ne ñu weer ci weer woowu mooy ramadan lay wax buur yàlla di digal lool yeneen ma allahumma naam maa ngi jaar ci buur yàlla di ko prendre temps moo ko ne dëgg ah kay moom moo moo leen digal loolu moo ma ko digal qaala mu ne ko anshuruka billah allahu amaraka an taxuda hadihi sadaqata min aghniyaina fa taqsimaha ala fuqaraina qaala annabiu sallallahu alayhi wa sallam allahumma na'am mu ne ko maa ngi lay dagaan sama troisième question wala kat sama troisième question est-ce que maa ngi lay dagaan ci buur yàlla di la laaj di jaar ci buur yàlla est-ce que buur yàlla moo la digal ngay jël ci suñu alal yi zakat bii saraxe bii mooy zakat di ko jële ci suñu way woomal ñi ñu am ñi di ko delloo ci di ko saraxe ci ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci ñu yonent bi alayhi salaatu salaam ne allahuma maa ngi seedaloo buur yàlla que ne am que ne ah, kay buur yàlla ma digal loolu fa qaala rajulu góor gi waa ji ne amantu bi maa jiite bi ne ko nag gëm naa li nga indi mooy lii nga wax yépp gëm naa ko léegi gëm naa ko waaw gëm naa ko wa ana rasulu man wara'i man nag ma jox leen sama identité man ñi nekk sama gannaaw fa ma jóge ña fa bàyyi fa ma jóge gox ba ma jóge ñoom ñoo ma yebal xaw qawmi te bokk ci samay ñoñ muy man maay ndaw fa ma jóge ci sama mooy ci samay ñoñ waaw loolu la mooy min waraa yi mooy min bi du bayaani yàlla rek waaw du tabin du ya mooy fa ma jóge samay ñoñ di waa banu bakk waa banu Sa'd ibn Bakr ne leen wa ana taman dimaam ibn sama turango dimaam di doomi Sa'laba mbokk waa bani Sa'd ibn Bakr foofu la nettali bi yem xam nga bii lañ la doon wax ne tudd fi li jëm ci wàllu xajjul bayti waaw li jëm ci wàllu ah aj Makka léegi nag moo taxoon eh, imaam Ibn Tin waxoon la mu waxoon <laughs> eh, Eh, waaye imaam alxaafis ibn xajar <laughs> mu ne kanta wa ghafala al badru al zarkashi moom moom mooy moom mbir yi daf ko gën mooy dafa mbir yi def ko eh, eh, mooy dafa xawa a mooy mbir mi bàyyiwu ci xel bu baax ci bi muy wax lii fa qaala mu ne xam nga euh, imaam Ibn Tin dane li tax tuddul woon aj fii mooy farataaluñ ko woon loolu tekki tontu nañ la mu ne kanta al badru Zarkashi moom dane innama lam yudhkar lam yudhkar al hajj ah li annahu kaana ma'luman 'indahum li tax tudduñu aj fii moom beneen affaire la mooy ne dañoo xam parce que aj ñoom lu ñu xamoon la mooy arab yi ca shari'a seydina ibrahim alayhi salaatu wassalaam euh, imaam alxaafiz na nag ne vraiment wa kaannahu lam yuraaji mais al badru moom lii li mooy dafa mel ni bi muy wax lii xoolul saxiix imaam muslim bi wax xadiis bii foofu te dinañ ko gis ci jotaay bii ne insha allah moo ci tegu këne euh, mais nu mu tudd dimaam ci boppam laaj na foofu aj mooy kon riwaay bi ngay gis ne kon ci riwaay bi nettali bi bi ko bi ko Seydina Anas waa Seydina Anas bi nga koy nettali wala kenn ci riwaat yi moo ci moo ci boolewul aj mais tudd na ko Seydina Anas ci boppam riwaaya bi ñëw version bi ñëw sax imaam Muslim nee na waa ji laaj na ko ci wàllu aju Makka mu ne ko waaw mu ne mais kii lii li tax Badru al Badru Zarkashi wax lii mais day lii day wane ne que dafa mel ni xoolul yërulu yërul saxiix imaam muslim mais euh, rawat waxatuma laa nag yeneen téere yi nga xam ne ñoom indi nañ xadiis imaam ahmad ak ñoom imaam ibn euh, euh, kan al bayhaqi ak ñeneen ñeeg ñeneen ñeeg sunan nasa'i abu dawud ibnu maaja yooyu yëpp ko indi nga xamante yëpp tudd nañ ci loolu moom mu ne lii li tax tudduñu ko mooy que <laughs> parce que ak parce que ñoom dañ koo xamoon ci sharia <laughs> Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam <laughs> mooy loolu da koo rëcc voilà daf ko seetluwul waaye bu ko seetloon xam ne mbir mi du loolu kon lii mooy nettali bi riwaaya bi ci saxiix imaamul Buxaari mooy lii gën a dëgër mooy nettali bi lii li xew mooy ci sanata tisan la xew comme imaam Ibn Sa'd wax en li mu def liñ ne après Tabuk ak yooyu la ñu bari commencé délégation yi ñëw loolu mooy wane ne jamono jamono tis'a la ak liñ la waxoon le fait que Mawlana na Abbas comme niñ koy gisee ci yeneen riwaaye yi bu imaam Ibn euh, Ishaq bi nekk ci musnad imaam Ahmad ak siiratu Ibn Hisham que yi wa qadima naa mu ñëw ci ñun bu dee ne loolu zahir bi mooy ne moom fekke na ko te après l'an huit fin wu l'an huit la door a ñëw Medinatul Munawwara kon mbir mi. ay la yooyu la xew jàpp côté yooyu te loolu la imaam ni saax loolu ni mu indee mbir yi loolu la dogu nag ak imaam Abu Ubayda ak ñeneen ak ñeneen loolu mooy li gën a dëgër insha allah kon ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu ngi gisaale ñu ngi ci tarjama imaam Seydina Dimaam ibn Sa'laba ak nettaleen bi ci wufuud yi ñu ngi tamit ci wufuud yi wafdu Bani Sa'd ibn Bakr ibn Hawazin radiyallahu anil jami' que ni woon euh, li tax nag ñu tudd ko fii mooy imaam al al al Waaqidi ak sëriñam ak taalibeem bi ñoo moo solo que ne bi la cinq la woon te comme que ñu ngi ci début wu fuut yi moo taxoon ñun di ko waaye à vrai mbir mi xewul woon la cinq waaye mu ngi xewoon côté la neuf yooyu la xewoon <coughs> insha allahu taala wax nañ li koy wane kon nag ci jotaay bii di ñëw ni ñuy def dañuy continuer xool li nga xam ne mooy.